mu jaar ci yoonu rifaa ibn al-Hajjaaj mu jëlee moom rifaa ci baayam di Hajjaaj moom mu jëlee ci al-Husayn ibn Saa'ibi moom mu ne qaala lamma kaanat laylatu al-aqaba aw laylatu badrin qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam liman ma'ahu kayfa tuqaatiluun mu ne moom seydina alxasan ibn saaib raxmatullah alayhima mu ne keroog bi nga xam ne guddik aqaba muy aqabatu mina walla guddi badrin di ghazwatu badrin mooy dafa am li nga xam ne mooy sikki sàkk est-ce que xew-xew bii muy nettali ci seydina asim ibn saabit ndax mu ngi xewoon est-ce que aqaba la xewe woon fële ca mina ca makka laata yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di gàddaay si walla boog dafa xew guddig laylatul li nga xam ne mooy ghazwatu badrin mu ne qaala nabiyu liman maa mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa wax ñi mu nekkaloon saxaabaami radiyallahu anhum kayfa tuqaataluun bu dee aqaba mooy ñam doon amal accord yooyu ci waa lansaar pour laaj leen ñoom ana naka lañuy xeexe ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam jamono jooju dafa soxla woon ku ko protéger ba mu mën a jottali kalaamu rabbihi azza wa jal ngir mu mën a jottali li ko boroomam daldi digal muy mission nee na kon mu daldi laaj ñooñu lool mooy bu dee Aqaba la bu dee fii Badr mooy dalee na laaj pour xool ne guddi gii kat ah ca suba ga ca la Badr di xew léegi nag mu laaj saxaaba mi radiyallahu anhum ne leen kayfa tuqaataluun ana naka ngeen di xeexe mu ne fa qaama Aasim ibn Thaabit ibn Abil Aqlahi fa axada al qawsa wan nabla mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam laajee lool ci la Aasim ibn Thaabit radiyallahu anhu di ibn abil aqlax daal jóge fa axada al qawsa mu daal jël li nga xam ne mooy flèche fi ñu koy def wan la jël flèche jël fi ñu koy arc bi ñuy def flèche bi pour dugal ko ci xëcc tiire wa qaala mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ida kaana alqawmu qariban min mi'atay diraa kaana ramyi mu ne ko nag ñun daal nii lañuy xeexe alayhi salaatu salaam bu dee ne suñuy noon dañ ñoo jege ci lu tolloog a cents à mooy ziraa jóge ci baaraamu loxo yi ba ci kuddu ba ci conc bi foofu loolu boo ko tegee ba mu mat lan ba mu mat deux cents fois mooy mesure la woon dalay wax benn distance boo xam ne buñ ci yeggee bu dee noonu lañ jege ak suñu noon mu ne kaana ramyu li ñuy utiliser foofu mooy suñu xeeg yi lañuy jël ak suñu flèche yi ñu yor suñu flèche yi boog la ñuy jël di sànni ay flèche noon yi mooy bu dee deux cents zira moo distance suñu digganteeg ñoom ñu utilise suñuy flèche wa ida danaw xatta tanaaluhum rimaax kaanatil mudaasatu xatta taqassaf mu ne mee nag kantaa bu dee ne nag dañ ñoo gën a jege loolu noon bi dafa ñëw ba gën ñoo jege ñu xam ne bu ñu jëlee suñu euh, li nga xamante ne ni mooy xeej yi dinañ leen mën a jote dinañ leen mën a laal bu boobaa nag ñu daldi utilise li nga xam ne euh, mooy suñu xeej yi moom lañuy utiliser contre noon bi moo tax mu ne kaanatil mudaasa bu ko suñuy xeej jotee rekk jamantee fi amati suñuy léegi flèche yi dañuy teg nële xam ne flèche bala ngay tawi waa ji agsi sa kaw léegi nag ñu jël suñuy xeej jamante bi ak noon yi tàmbali xatta taqasafa duñu bàyyi lool nag fekk xeej yi ñu yor rumxu yooyu daldiwul dàmm mu ne fa ida taqassafat bu ñu demee nag ba dàmm ñu xam ne lii mënatuñ leen a utiliser wadanaha ñu daldi leen teg wa axadna suyuufa ñu daldi bocc suñu jaas yi nag mu daldi des wa kaanati mujaalada wala al mujaalida al mujaalada ñu génne suñu jaasi léegi nag moom kooraa koor la fëggante jaas yi ba xeex bi jeex a ci des ñun sang bi dangaa bëgg xam ne ñuy xeexe ñun de nii lañuy xeex buñ ñu soree lu toll ni deux cents dirham ah, jóge ci baaraam yi ba ci conc bi boo ko tegee ba mat deux cents fois bu dee lu toll noonu la suñuy flèche la ñuy utiliser buñ ñu ginee jege nag ñu xam ne bu ñu jëlee suñu xeej yi di sànni dina leen dal bu boobaa ñu jël ko jamante bi daldi commencer ba kera muy damm bu dammee nag ñu daldi bocc suñu jaas yi ci seenu mban ñun de nii lañuy xeexe yow alayhi salaatu wassalaam fa qaala nabiyu sallallahu alayhi wasallama yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu déggee Aasim ibn Thaabit radiyallahu ta'ala anhu daldi wax loolu mu ne hakada unzilat al harb man qaatala falyuqaatil kama yuqaatilu aasim mu ne moom aleyhi salaatu wassalaam naka nii de nii nga wax de lii mooy noonu lañ wàccee xeex noonu lañu wàccee xeex mooy xeex lu ñuy jàng la amateur buy xeex rekk nga xam ko mu ne ko hakaza looloo tax école militaire yi lu ñuy jàngale lu dul nu ñuy xeexe ak formation yi ñuy def militaire yeeg ay ñuy wax ay GIGN nag gaa yooyu yépp loolu rek la jàng pour mën a dem ci terrain bi ak les militaires mu ne ko hakaza unzilatil bu naka nii lañu wàccee xare mais lii mooy bi nga xam ne yooyu ñooy dox waaye lii nii ba léegi ci guerre moderne yi tamit nii lay deme mooy ne balaa roofaloo di wàcc ci sur terre te ñépp xam nañ ne guerre moderne yi ni noonu la fu sori ngay toll au lieu léegi la nekkoon place flèche yi mooy euh, tomahawk yi ak sol sol yeeg missile sol sol yeeg sol air yi nga xam ne fu sori ak navire yi nga xam ne ak sous-marins yi sous yi ak porte port porte port avion yi nga xam ne ñoom fa la avion yi décoller dem ba niir yi daal di bombarder ndax dañuy soree buñ demee nag ba xam ne loolu nooy na ndax lool boo ko defee mooy di nga wàññi lu bari ci noon bi di nga laal ñu bari flèche yi ak bomb yi léegi nag bu desee nag lu dul ñuy gën a jegante nag léegi dootuñ jëlati lan ay xeej ak i jaasi waaye kalaas yeeg pistolet yeeg yooyu ñooy yi nga xam ne ak mitrailleur lourd yeeg roquettes yi lance roquettes yi daanaka yooyoo fay desati mu ne hakaza naka nii nga wax aasim unzilatil xarbu noonu lañu wàccee xeex man qaatala képp ku xeexati di xareeteeg noon bi fal yuqaatil kama yuqaatilu Aasim na xaree comme nii ko Aasim wax ibn Thabit radiyallahu taala anhu wa moom Seydina Aasim kon gis nañ ne kon nettali bi dafa am sikki sàkk su waa bay'atul wala badrin euh, waaye lum ci man di deme moom seydina Aasim radiyallahu taala anhu fekk na ghazwatu badrin di Aasim ibn Thabit ibn Abil Aqlahi radiyallahu taala anhu wa ardaa keroog bi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la agsi jóge fi nga xam ne mooy badrin ñëw ba àgg ci as a gis nañ ne mu daldi digal ñu daldi rey an-Nadr ibn al mi nga xam ne Seydina Ali ibn Abi Taalib moo ko rey ah bi nga xam ne nag ci la agsee kom li imaam Ibn Isxaaq wax mu ne summa xaraja xatta ida kaana bi irqi dibiyati qutila Uqbatu ibn Abi Mu'ayt mu ne nag bi nga xam ne ci la àgg ci bërëb boobu ñu naan irqi dibiya foofu ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi digalee ñu daldi rey ki nga xam ne mooy Uqba ibn Abi Mu'ayt alayhi bi nga xamante ne kon ci lañ koy rey ki ko rey keroog mooy Seydina Asim moom mu bokk ci prisonniers yiñ jële Badrin ci waa ci ginnaaw bi ñu leen nërmalee moom ak an-Nadr ibn ñoom ñaar bokkoon ci ñi gënoon a sonal yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme niñ ko waxe woon ñoom ñaar la digal ñu daldi leen di ray ci prisonniers yi ah keroog imaam Muusa ibn Uqba rahmatullahi alayhi mu ne wa lamma aqbala ilayhi Aasim ibn Thaabit qaala yaa ma'shara Qurayshin alaa ma uqtalu min bayni min man haahunaa qaala ay Aasim radiyallaahu anhu alaa cadaawatika Allaaha wa rasuulahu keroog seydina muusa ibn uqba raxmatullah alayhi nee na keroog bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dëpp jóge badrin di ñibbi madinatul munawwara ba ñëw ci bërëb boobu mu daldi digal ñu daldi rey ki nga xam ne mooy uqba ibn abi mu'ayt mu ne bi nga xamante ne ci la aasim ibn thabit daldi ñëwee nag ngir doxal li ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ibn Abi Mu'ayt na yaa ma'shara Qurayshin ne mbokk prisonnier wam yiñ jàpp yaa ma'shara Quraysh ee eh, yéen mbooloom Quraysh ñu ànd ñun ñépp nekk ay prisonnier alaama uqtalu min bayni man haahuna waa man moom lan moo tax ñu bàyyi fi ñépp déeg ñépp bàyyi ñépp nar maa rey man Uqba ibn Abi Mu'ayt waay waay rey googu fa ci lan lay tegu waay ci ray giñ mën a rey man ki nga xam ne maay Uqba ibn Abi Mu'ayt xaala Seydina na ibn Thabit daal di koy tontu ne ko waaye maa yaa ma'shara Quraysh rawatina saxaaba yi radiyallahu anhum yi nga xam ne ci muhaajiruuna yi nga xam ne ñoom ñoo fekke ak waa lamsaar ñoom ñi ànd defe def jox defet waa Quraysh mu ne leen yéen ñépp laay wax yéen ñi nekk fii te bokk ci Quraysh ala ma uqtalu min bayni man haahuna naa lan laa def ba nga xam ne man rekk lañ fi nar a nii ci prisonniers seydna aasim ibn thaabit ne ko ala adaawatika allaha wa rasuula ne ko boo gisee ñu nar laa rey nii yow xam nga lu taxa ndax sa noonoogu tar gi nga noonoog yàlla ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah loolu la seydna muusa ibn uqba daldi solo te imaam al bayhaqi raxmatullah aley koy indi ci addalaa'il di dalaa'ilu nubuwa mu soloo ko jële ko ci seydina muusa ibn uqba raxmatullaahi alal jamii moom nag lii muy laaj waxoon nañ la li tax ñu rey ko moom ci début kuur bi li tax mooy li mu naan lu tax mooy ak mbonam gi mu ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ko xojoon ñu naan déet moo jëli woon li nga xamante ne mooy mbàqu gële ki gàtt boobu ñu sànni woon mu daldi fekk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam sujjóot mu daldi koy sotti ba ni as-sayyidatu Fatima bint rasulillah aleyhim asalaatu salaam ñëw raxasal ko daldi raxas salte boobu ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu daldi euh, yëkkati dooru yëkkati bopp am na nag ci boroom xam-xam yi comme imaam ibn hisham nee na wa yuqaalu bal qatala uqba ali ibn abi taalibin fi ma dakarahu zuhri wa geyruhu min ahli al ilm mu ne kanta imaam Abdulmalik ibn Hisham moom dane nga xam ne moo tëggaat siira imaam ibn Isxaaq bi muy imaam Abdulmalik ibn nee nañu am na nag ñu ne du Aasim bi moo waaye Seydina Ali ibn Abi Taalib non seulement moo rey kii an-Nadr ibn al waaye moo rey Uqbat ibn eh, Abi Mu'ayt alayhima min allahi ma yastaxiqaani imaam alxaafiz ibn Kasiir ci albidaaya wa nihaaya bi nga xamante ne nii ci la indi loolu di nettali xabaar bi mu ne qultu nee naa man alxaafiz ibn Kasiir raxmatullaahi alayhi haadaani rajulaan min sharri ibaadillah wa aktharihim kufran wa cinaadan wa baghyan wa xasada wa baghyan wa xasadan wa hijaa'an lil islaami wa ahlihi la'anahum allahu wa qad fa'al mu ne qultu nee naa man al imaam Imaaduddin Abul Fidaa ibn Kasiir raxmatullahi alayhi mu ne kaana haadaani rajulaani gis nga ñaari gaa yii di an-Nadr ibn al-Haaris ak Uqbat ibn Abi Mu'ayt ñoom ñaar dañoo masa nekk min sharri ibaadillah bokk ci ñi gën a bon ci jaamu yàlla yi wa aktharihim kufran bokk ci ñi gën a tar gën ak kéefër bu ñu gu ñu weddi woon yàlla ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa inaadan bokk ci jaamu yàlla ñi ci yées gin cee weddi gin cee féttërlu wa baghyan gin jéggi dayo dépasser les bornes wa hasadan ak kiñaan gu ñu amoon ci lislaam ak jullit ñi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa hijaa'an lil islaam waaye ginoon bokk ci yéeféer yu bon yi nga xam ne ñoo ginoon a tar làmmeñ wu ñaawuñ doon teg ci deru lislaam wa ahli yi ak jullit ñi mu ne la'anahum allah man imaam alxaafiz ibn kathir maa ngi ñaan yal na leen yàlla rëbb ñoom ñaar waqat te dëgg dëgg faala buur yàlla def na sama ñaan gi sax waaw rëbb na leen koo xam ne di noonoog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam treize mu lay woo ci jàmm ba nii nga xam ne nga ñëw naan danga koy xeex far mu mujj daldi digle ñu daldi lay rey ci biir prisonnier yi loolu nag mbir la moo xamante ne woon rey gii ñu rey Uqba ibn Abi Mu'ayt Allahu akbar dafa nekk loo xam ne moom la ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon benn bis màkk bi ñu newee Makka ñoom ñu leen di néewal doole ñu leen di néewal doole di leen sonal am na benn bés dafa lor yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lor yu metti yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko in wajad in wajadtuka xaarija makka darabtu unuqaka sabra ne ko yow gis nga ah, E, Uqba ibn Abi Mu'ayt in wajadtuka bu ma la fekkee man rasulullah sallallahu alayhi fu ñu dajee bu ma la trouver xaarija Makka en dehors de cette ville al mubaaraka fu bu bés bu ma daj bu ma la trouver en dehors de la Mecque darabtu unuqaka sabran dinaa dóor sa doq gi dinaa ci dóor jaasi mooy dinañ la yeew téela dinaa la yeew dóor sa doq sa doq gi naa ci dóor jaasi loolu la ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon dig wa sadaqa allahu taala wa sadaqa allahu taala rasula fi qawlihi li Uqba waxam jooju moo xoon Uqba ne ko bu ma la trouver en dehors dinaa la yeew dóor sa doq jaasi buur yàlla dëggal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci lii nga xam ne ñenn ñi imaam ibn Isxaaq nee na seydna Aasim ibn Saabit moo ko rey am imaam ibn Hishaam ne am nañu ne Ali ibn Abi Taalib Seydina Ali radiyallahu anhu xadiis bi imaam at-Tabari daal na koy solo ci xam jële ko ci yoonu imaam ibn Isxaaq eh, ndax imaam ibn Isxaaq bi mu ko ëndee ba pare dafa joxe càllalem ne kama xaddatani abu ubayda ibn muhammad ibn ammaar ibn yaasirin radiyallahu taala an yaasir muy sëtu seydna yaasir ak sumaya bint xayaatin wala bint xubbaatin radiyallahu taala an il jami moom imaam ibn isxaaq bi mu nettalee reyu ko Uqba Ah, dane comme ni nga xam ne noonu la ma ko nettalee abu ubayda di doomi muhammad muhammad boobu di doomi ammaar ibnu yaasir di as-saxaabi ibnu saxaabi seydina ammaar abu zubyaan radiyallahu taala anhu wa ardaa Seyna Abu Hatim dane munkarul xadiis kooku xadiisam xamuñu mooy xadiisam duñ ko nangu munkar bon loolu liñ ko foo bari na quoi jarul ñu ciy mooy ab da'if boo xam ne day moom day day solo luy wutee li ñu wóor ñuy sol soloo da'ifun xaalafa siqa loolu mooy munkarul xadiis moom day solo moom ku faible koo xam ne ay waxam dafa moom ay riwaayam dafa faible muy solo xam ne daanaka li ñuy solo lu ëpp day wuteeg ñi nga xam ne mooy ñu wóor lool mooy munkarul xadiis loolu la imaam abu xaatim wax raxmatullah alayhi ci abu ubayda ibn muhammad ibn ammaar kanta imaam az-zahabi da alayhi dane saduq dane moom mooy waxam wute nag wax bële moom dane saduq ku dëggu la kanta imaam alxaafiz ibn xajar ci at-taqrib mu ne maqbul moom nit la koo xam ne dina ñuy nangu ay waxam waaye waaye waaye euh, euh, mooy maqbul moom kese du ñu nangu waxam mooy fokk am keneen ku ñëw di ko appuyer voilà ah bi nag kon loolu mooy taxriij bi te imaam at-Tabari daal dina koy solo ci ah, Seydina Abdullah ibn Abbas ah, këne moom Uqba ibn Abi Mu'ayt ah, mu ne Ali ibn Abi Taalib moo ko rey sabran Ah, loolu la imaam at-Tabaraani daal solo ci al-Kabir al-Awsat eh, lu ma wax sànq imaam at-Tabari non imaam at-Tabaraani te góor ña fa nekk góor ñoo xam ne rijaalu saxiix la te tamit solo na ko imaam at-Tabaraani ci al-Awsat jële ko ci Seydina Abdullah ibn Mas'ud boroom Majma' az-Zawaa'id di nee na wa rijaaluhu thiqaat kon ah, këne góor ñu fa nekk dëgër na kon lool mooy taxriiju xadiis boobu léegi buñ ñëwee ci Seydina Aasim ibn Thaabit ginnaaw loolu ginnaaw gi moom Seydina Aasim radiyallahu anhu kon fekke na Badrin te ci waxu imaam ibn Isxaaq këne moom moo rey ki nga xam ne mooy Uqba ibn Abi Mu'ayt moom ci as-Saxiix saxiixu imaamul Buxaari raxmatullah alayhi ah, moom ci këne Seydina Aasim dafa bokkoon ci ñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam masoona yónni xadiis la boo xam ne inshaa allah dinañ ci ñëw bu ñu àggee ci ghazwatu raji' ak zakwaan ak ñooñu lixyaan banu lixyaan muy xadiis boo xam ne bu seydina abu hurayra radiyallahu anhu muy xadiis bu gudd imaam al buxaari soloo ko ci kitaabul maghazi seydna abu hurayra radiyallahu anhu dañ ciy wax tuuti résumé ko ndax dinañ ci xadiis la bu gudd dinañ ci ñëw buñ àggee incha allah ci ghazwatur raji' ak ak ñi nga xam ne ñooy banu lihyan yooyu ay xare la yoo xam ne ak ay yónnent yu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónnee woon incha allah buñ ci agsee ci siira bi dinañu ko gina développé incha allah kon ah Seydina Abu Hurayra mu ne ba'atha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ashrata aynan wa amara alayhim Aasim ibn Thaabit al-Ansaari jaddu Aasim ibn Umar ibn al-Khattaab mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa yónniwoon woon dix personnes dix ñoo xam ne nag leen rekk a nekkoon seen mission mooy aynan ñu dem daldi koy xoolal les mouvements di noon yi muy noon yi ci lan lañu nekk ngir xam ci lan lañu ne mu yónni woon dix personnes nee na wa amara alayhim mu def nag ki leen jiite di Aasim ibn Thabit al Ansaari di Seydina Aasim bi ibn Thabit te bokkoon ci waa Lansaar nekkoon jaddu Aasim ibn Umar di maamu Aasim di doomi Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ah xatta ida kaanu bil hudda bayna usfan wa makka zukiru li xayin min hudhaylin yuqaalu lahum banu lihyan mu ne nag bi dem ba àgg ci benn bërëb buñ naan hudda mu nekk entre usfan ak makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman ci la leen ay nit gis daldi dem wax ko benn ay nit benn quartier bu bokk ci waa Huzayl ñooñu quartier boobu waa néeg boobu ñu ngi tuddoon Banu Lihyan biñ leen nee ñoom mooy ñi leen gis dañoo dem daldi leen yoole ne leen am na diis ñoo xamante ni ci jullit ñi lañ bokk jóge matinat madinatul munawwara ala saakiniya afdalu salaatu wassalaam gis nañ leen ci alentour yi dem wax ko waa banu lixyaan léegi nag gaa yi daldi biñ leen yëgee biñ yége jotee xabaar bi ñu daldi daldi jóg nu mu gën gaawe daldi jóge nu mu gën a gaawe ngir lan ngir dem jàppi leen bi ñu demee foofu ah ñu yëg ne gaayee ngi ñëw am na ñu ñëw see waa banu lexyaana ngi ñëw ah, ñu daldi gaaw nag daw uti ji làqu làqu ji dem yéeg ci benn genre montagne ñu ne ci kaw ah, léegi nag gaa yi ñëw fekk leen ci kaw te waa Banu Lihyaan dañoo ne woon ñoo xam ne ay specialist lañ ci wàllu tirer flèche ah gaa yi ñëw ne waa Banu Lihyaan ba pare dañoo mënoon a topp ay traces dañ leen ko wax ñu topp seeni traces ba daal leen gis fi nga xam ne gis ay fañ nekkoon fañ campé woon gis fa ay tàndarmaak yooyu ñu ne lii de li leer lii mooy tàndarmaay Yasrib la topp seen traasu géléem yi ak li ñuy waroon ba ñëw fekk leen fi nga xam ne fa lañu làqatu ci benn bërëb ñu daldi leen wër ci montagne boobu nag ne leen nag a inzilo wàcc leen bu ngeen wàccee ñëwal seen bopp walakumul ahdu wal mithaq an la naqtula minkum ahada bu ngeen ko defee de ñun duñ ci ciin kenn kanta na asim radiyallahu mu ne man laa anzilu fi zimmati mushrik mu ne kanta man li ma concerné man mi jiite eh, mbooloo mii yonent bi aleyhi salatu wasalaam yónni man moom jël naa samay responsabilité duma wàcc ci pactu yéefér ne xam naa ne mooy moom xam na ne lii dañ ñuy lool dañ dañuy wax lu leen neex rek fii mu ne leen rek lañ bëgg mooy capturer ñu daal di ñuy rendi wala def ci ñun lu ñu neex lu leen neex kon nag man moom ay wàcc leen bu ko defee ngeen mucc ñëw leen livrer seen bopp ngeen mucc bu ngeen defee après ñu bàyyi leen ngeen dem mu ne man Asim du ma def lool laa anzilu fi zimmati mushrik te moom Seydina Asim dafa doon ñaan yàlla nag avant loolu an laa yamassahu mushrik ah këne bu ko yàlla na bu ko yéefér moom yaramam da doon ñaan bu ko yéeféer laal mooy mooy ne bu génnee àddina da doon ñaan yàlla que yaramam yal na bu ko yéeféer laal mu ne man nag yéen nit ñi yéen ñi ma àndal duma wàcc ci pacte bi yéeféer de donc accord yéeféer man moom duma ci d'accord ndax xam naa ne dañ ñoo nar a lor ba pare mu ñaan ne allahumma axbir anna nabiyak ne ko ñaan borom bi subhaanahu wa ne yal na nga ñu yéggal xabaar bi ñu dal ñun sa yonent aleyhi salaatu wassalaam bi ñu bañee nag comme que gaa yi banu lixyaan ay tiire flèche rek lañ masa man ay spécialiste lañu woon min baynil arab fa ñu toll lañ nekk di sànnanteeg ñoom ay xeej ay flèche faqatalu aasiman ñu daldi rey ki nga xam ne ci flèche yooyu ñu doon sànni ci lañ jame seydna aasim ibn thabit radiyallahu taala anhu ardaa li ci des li dal ñeneen ñi ñeneen ñi mu àndaloon incha bu ñu àggee ci Euh, waa banu lixyaan seen histoire ak histoire yónnent bi incha allah dinañ ci gën a dugg léegi Quraysh biñ yégee ne rey nañ Aasim ibn Thabit biñ yégee ne rey nañ Aasim ibn Thabit laa ilaaha illallaah Quraysh di bég ndax sooru ñeneen ñi daa am bon gaa yi dañoo jël kenn ki daal di koy jaay Quraysh ci ñenn Quraysh nag yëg ne Aasim ibn Thabit daal dinay dee léegi ñu daal di yónnee foofale bi ñu yëgee lool que ne dem leen ci Aasim ab kooru kooru Aasim fa mu ne mu ne imaam abu hurayra radiyallahu wa kaana qatala rajulan aziman min uzamaa'ihim mu ne nag li tax waa quraysh daal di koy een nii këne boo rey nañu aasim ci foo xam ne fii sorwul ci waa waa hudey la ko rey banu lihyaan te bokk ci hudey ñooñu dañoo bëgg yéen waa quraysh yónnee ni ne dem leen ngeen bu doon tey prélever leen ñu ci kooram ci membre kooram yi dagg leen ci indi ba mu leer ñu ne ñun Quraysh que ne Asim dëgg-dëgg mooy ci dee Allahu meroon nañu de mooy gis nga li leen dal Badar nii noo Quraysh explose moom noo Quraysh Quraysh Badar da leen a da seen gorge yi moo tax ñu mer ñu ne ñu yónni benn waay ngir ñu indi an yu'tu bi shay'in min yu'raf bu ko defee ñu xam ne kii Asim la kuene mbir mi du du du du fausse mu ne kon daa fekkoon mu rey kilifa gu mag ci waa Quraysh loolu nag kilifa gu mag googu mu reyoon ci Quraysh gis nañ ne bu dee imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi riwaayam bi kan Uqba ibn Abi Mu'ayt bii la reyoon kon kilifa googu nag mu reyoon moo taxoon euh, waa Quraysh nag eene ko een googu ba ne non ñun daal li ñu bëgg dem leen ngeen indil ñu tuuti ci yaramam dagg leen ci yaram yu indi ngir ñu xam ne réellement que ne bon ñun rey nañu ki ki dee dëgg-dëgg mooy Aasim ibn Thabit waaye bul fàtte ne euh, dafa doon ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala këne kooram yaramam bu ko mushrik laal mooy bu ko yéeféer laal ah, loolu ndax yàlla dina nangu nangu na ñaanam loolu lañuy gis kon waa Quraysh bi ñu ñëwee fekk kon dafa rey benn waay bu màgg ci ñoom léegi ñu yónnee pour waa ji dem indi leen lool indi leen ci kooru Seydina Asim bi ñu ñëwee fa ba'atha Allahu li Asim mithla adilla adhullati min ad-dabr fa hamathu minhum suñu boroom subhaanahu wa taala daal di yónnee ay ay njéeréer ay ay yamb ay yamb ay yamb ay yamb yoo xam ne ñu ngi bari ba mel ni parapluie bu tiim nit mel ni niir boo xam ne dafa tiir tiim nit ki lëndëm këriis moo am na ci benn riwaaye mislu zulma mel ni lu lëndëm mooy dañu wër foofu lëndëm foofu fees fa del euh, muy ay yamb wala bu dee zulma mooy genre niir mooy dañoo bari ba mel ni nuage bu dee zulma mooy ci lëndëm mooy daal ñu bari fa ñoom yamb yi fa xamatuhu minhum suñu boroom yónni yamb yooyu ba waa Quraysh manuñoo agsi laal kooram fi ñu ko denc moom Seydina fi ñu ko rey bàyyi ko foofu te waa Banu Lihyaan daldi koy rey ah kon noonu kon la gaañoo moom Seydina Asim noonu lañ ko reye te ñi ko rey ñooy waa Banu Lihyaan keroog bi nga xam ne ci lañu yëkk ne ñoom ñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni jege nañ ko te yi ñu rey ko noonu moom seydina Asim ibn Thabit radiyallahu taala anhu wa anna bi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'wa nañu jàpp nag benn affaire bu am solo mooy prisonniers yi nii ñëwaguñ ci seen côté waaye gis nañ ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam raylu na ci ñaar muy an-Nadr ibn ak ki nga xamante ne nii mooy Uqba ibn Abi Mu'ayt am na sax yenn riwaaya yu ne keroog bi nga xam ne ci lañu rey an-Nadr ibn al-Haaris te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam digga woon ñu rey ko gis nañ ne nee nañ seydna ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu mooy ki nga xam ne moo leen rey moo rey alxaaris euh, an-nadr alxaaris waaye tamit gis nañu riwaaya bu ne bu wér bu ne tamit moom moo rey ki nga xam ne mooy uqba ibn abi mu'ayt am na riwaaya bu naan këne sëru ki nga xamante ne mooy an-Nadr ibn al-Haaris ah dafa def ay poème sadd ay way yoo xamante ne nii ah di ci jooy ki nga xamante ne mooy frère waaye boroom subulul huda war rashad di imaam as-Saalih shaami nee na was-sawaabu annaha bintu nadri la uxta tarsi mu ne li gën a dëgër nag du doo du du du sëru al nadr ibn waaye doomam la di ko marsiyaal ci way yooyu daal ci di ci taggaale yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoo wax naan a muhammadun yaa xayra din i karimatin min qawmiha wal faxlu faxlun mooriqu noonu la ko tegalee maa kaana darraka law mananta wa rubbama manna alfata wa huwa almughiidu almuhnaqu aw kunta qaabila fidyatin fidyatin la yunfiqan fala yunfiqan bi a'azza maa yaghlu bihi maa yunfiqu wannadru aqrabu man asarta qaraabatan wa axaquhum in kaana itqun yuntaqu Allahu akbar muy Euh, poème yu daw yaram di wax yonent bi aleyhi naan moom mi nga xamante ni nii yaa xayra din in karimatin moom mi nga xamante ne moo gën cosaan yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seydina muhammad mi gën cosaan gina tedd le cosaan ci ay ñoñam loo mu ne ko lan moo taxoon mënoon ngaa may baaxe sama sœur bu dee ci waxu kon a Saalih Shaami moom dane la boobu du bintul Haaris waaye sœuru kii la sœuru an-Nadr ibn non doomam la du sœuram sœuram du sœur kii du waaye doomam la ba pare ne ko mënoon nga ko baaxe rekk bokk ci ñi nga xam ne danga leen di baal ah, ndax nit mën naa mer lool ba pare daldi baale mu ne walla boog bu doon ne baaloo ko aw kunta qaabila fidyatin fal yunfaqan bi a'azza ma yaghlu bihi ma yunfiqu mu ne walla boog bu doon baaloo sama baay bii di an-Nadr manoon nga ko yow mi gën cosaan ci waa Quraysh de manoon nga ko bàyyi ñu daal di koy jox joxe joxe rançon pour jënd li nga xam ne mooy liberté te bu boobaa kononte kon doon nañ dépenser li gën a te gën a cher loo xam ne moom lañ mën a dépenser ngir racheter la liberté de mon père di an-Nadr ibn al-Harith mu ne wan nadru to an nadr mi ah aqrabu man asarta qarabatan mu ne ñi nga jàpp prisonnier yow yonent bi aleyhi wassalaam ñoom ñii de an nga ci gina a jegeel mooy ñoom moom mbokk ci mbokkoo deret yéen a gën moom gën a bokkal mooy ñoom ñépp ci Quraysh la waaye gis nañ ne am na ko gën a bokkal di waa banu Hashim ndax Seydina al mu ngi woon ci prisonnier yi te moom lu tax ndax frère baayam la petit frère baay yonent bi aleyhi te bokkoon na ci ñooñ waaye mu ne wan nadru aqrabu man asarta qarabatan ñi nga jàpp ñépp tey Badr moom de moo ci ginoon a je bokk ak yow giñ cee jegeeg yow wa ahaqquhum ginoon leen a yelloo yeyoo in kaana itqun yuntaqu bu doon ah. Ah. moom moo ki nga xam ne moo ko ginoon a yelloo kon loolu la wax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam imaam ibn Hishaam ne mu ne wa yuqaalu nee nañ aalam buur yàlla moo gën a xam inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam lamma balagahu haadha ash-shi'ra qaala law balaganii haadha qabla qatlihi la manantu alayhi mu ne moom imaam ibn Hishaam mu ne nee de yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la dégge bayt yii doomu an-Nadr ibn al bi daldi def dane lii de bu ma ko déggoon laata ñu may digle ñu rey ko kononte kon duma ko rey ah loolu la imaam ah, Ibn Hisham daldi wax kanta riwaaya imaam az-Zubayr ibn Bakkaar mu ne mu daldi ciy dolli ne faraqalahaa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallama xatta dami'at aynaahu wa qaala li abi bakrin radiyallahu anhu yaa aba bakr law sami'tu shi'rahaa lam aqtul abaahaa mu ne ah, moom ci riwaaye az-Zubayr ibn Bakkar rahmatullah alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam déggee baytu doomam ji nag mooy da ko touché mu daldi ci euh, bayt yi muy veer daldi koy touché lool ba euh, li nga xam ne rongañam yi moom alayhi salaatu wa salaam bëtam yi di rongañam yi di tuuru mu wax seydna abu bakrin radiallahu anhu ne ko yaa aba bakr yow abu bakr radiallahu anhu law sami'tu bu ma déggoon de law sami'tu bu ma déggoon shi'raha poowam poowemam yii mu def de lam aqtul abaha bu doon dégg naa ko laata may digle ñu ko konoon kon duma ko rey malgré bon li mu def lépp waaye doom jii doomam jii de shi'r yii mu def loolu rek man bu ma ko déggoon loolu dina tax ma daal di koy baal allahu akbar seydna Zubayr ibn Bakkaar nee na nag dégg naa lenn ci boroom xam-xam yi mu ne bayti muy këne euh, bayti yi innaha masnua dañ koo créer këne lii moom amul moom kon loolu moo xew foofu bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam àggee foofu ca safra raylu ki nga xamante ne nii mooy euh, an-Nadr ibn al-Haaris ak Uqba ibn Abi Mu'ayt imaam ibn Isxaaq raxmatullah aleyhi mu ñuy continuer kon ci yoon bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ñibbi Medinatul Munawwar ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam mu ne summa irtaxala xatta ida kaana birrawxaa'i laqiyahu almuslimuuna yuhanni'uunahu bimaa fataxa allahu alayhi wa man ma'ahu min almuslimiin nee na bi mu séddalee butin de guerre bi ci la daldi laxas moom sallallahu alayhi wa sallam continuer yoonam di dem Medina nee na benn mi muy àggee ar di bërëb boobu mu ne laqiyahu ci la ko dabe almuslimuuna jullit ñi jóge woon Medina nag bi ñu yëgee xabaar bi bi leen Seydina Zayd ibn Haarisa ak Abdullah ibn Rawaaha wax ñu daldi génn di tatagal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bima fataha Allahu aleyhi wa man ma'ahu min almuslimiin di ko tatagal ak ñi nga xam ne ci julli ni ñi mu àndal jóge Badr ci ubbee gi nga xam ne moom la leen yàlla ubbee ngañaay lim ko may ci kaw kuffaaru Qurayshin yi fa qaala lahum salamatu bnu salaama ibnu waqshin imaam ibn isxaaq ne bi nit ñiy wax noon di leen tagal di leen tatagal ci ndam li ñu li leen yàlla defal seydina sala salama ibn salama ibn waqsh def nañ tarjamaam xaw na yàgg bokkoon ci wàllam saar mu ne imaam ibn isxaaq ne kama xaddetanii comme ni nga xam ne noon la ma nettalee aasim ibn omar di aasim ibn omar ibn qataada di sëtu qataada ibn nu'man mi ñu gisoon bu yàggul mi bëtam bi euh, dindeeku woon Euh, keroog ci xare bi bët bi dafa xëcc dafa dañ koo dóor ba bët bi génn benn xeej lay war doon wala yu mel noonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy delloo ba ku ko gis doo xam ñaari bëtam yi ban moo ci da ngay foog ne sax booboo gën a rafet bi de bi nga xam ne dara dalu ko woon muy Seydina Qataada sëtam bi nag ni Aasim ibnu Umar ibnu Qataada ci moom la ko imaam ibnu Isxaaq jële mu ne wa Yaziid ibnu Ruumaan comme ni ma nettalee sama sëriñ Asim ibn Umar ak Yazid ibn Roman nee na ibn Salama bi leen jullit ñi jóge Medina di leen tatagal mu ne leen man ladhi tuhayyirunana bi wallahi in laqiinaa illaa ajaa'iza sul'an kal budni al mu'allaqa fa naharnaahum mu ne leen mais yéen lan ngeen ñuy tatagal jarul ngeen ñuy tatagal gis nga gaay ñu dajal duñu dara ñun daal gis nga Quraysh seen coow lu bari yii yëpp ñun daal dajewuñu ko lu ay màgget ñoo xam ne des incompétents la non ay kii lañ mooy de ñoo xam ne dara manuñu ko ay mooy ñu lott ay gaa yoo xam ne duñu dara mel ni mel ni ay ay ay ay ay ay ay ay kii rek ay gëléem yi ñu lonkal di xaar ñu reen ñu daal di leen reen yi nga xam ne ñoom du dañuy taxaw rek di xaar ñu leen di loj par benn benn moo taxit fa naxarnaahum ñu daal di leen jàpp rendi leen benn yooyu ñoom ñoom tey mais ay ñu e ñoo xam ne ñu mokk mënuñ daan lañ dajeel ñooñu jarul ñeen ñu ciy ñeen ñu ciy tafagal mu ne fa tabassama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam thumma qaala i ibna mala yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu déggee mu wax lool moom seydina salama ibn salama ibn waqsh mu daldi muuñ ne ko e yow sama doomi mbokk ne ko ñooñu nag ñi ñu dajal ñooñu ñooy kilifaay Quraysh yi ñooy ponkalu Quraysh yi mooy ne eh, ñoom malgré tout ay kilifa lañ même bu dee ne ndax début bi fooguñ ne woon ne mbir yi dina yombe loolu waaye suñu boroom subhaanahu wa taala daal dina leen yombal li nga xamante ne mooy xare bi ba ñu am ngañaay ci kaw seeni noon di kuffaaru Quraysh yi kanta imaam al-Waaqidi raxmatullah ci riwaayam da ci yokk mu ne bi ñu koy tatagal noonu fa qaala lahu Usayd ibn Hud ibn ci ngañaay ñi nga xam ne moom la koy suñu boroom defal mu ne jullit ñi dab ko foofu di ko tatagal mu ne Seydina Usayd ibn al-Hudayr ci la ñëw moom demul woon badrin ndax waxoon nañ la ne keroog yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon na képp koo xamante ne nii sa waruwaay jegewu fi euh, kooku manula ànd ak ñun looloo tax kon ñëwul woon kon bi nga xam ne ci la àgg ar-Rawha jullit ñi di ko tatagal Seydina Usayd ibn Hudayr ne yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi alladhi adfarak wa aqarra aynak wallahi yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam maa kaana taxallufi an badrin wa ana adunnu annaka talqaa aduwwan walakin danantu annaha ayir walaw danantu annahu adow maa taxallaft fa qaala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sadaqt mu ne moom ci riwaaya imaam al-Waaqidi te boo demee ci ad-Dalaa'il ci Maghaazi boo demee ci téeram di nga ko fekk ak Dalaa'ilu Nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi bi sanadin da'if mu ne keroog Seydina Usayd ibn al-Hudayr radiyallahu dañ naa Usayd ibn Hudayr wala Usayd boo ci wax baax na radiyallahu anhu jiit woon na ñu gisoon tarjama walillahi alhamdu wal minna mu ne yaa rasuulallah bokk ci ñi doon accueillir yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne ko yow ndaw yàlla li alhamdulillahi alladhi azfarak alhamdulillah cant ñeel na buur yàlla alladi mi nga xam ne faraka moo def nga gañe say noon wa aqarra aynaka mu daldi dalal sa bët wallaahi maa ngi waat man seydina usayd radiyallahu anhu yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa maa kaana taxallufi an badrin wa ana adunnu a talqaa aduwan mu ne ko man nag sama wuta li tax fekkew ma badr comme ñii nga àndal ak mbooloo mi de mooy ne li tax ma wute ko foogu ma woon ne ba ngay génn keroog di jóge Madina danga doon dajee kam noonu walakin waaye de law walakin zanantu annaha ayir man dama foogoon ne njëgg ma nga waxoon moom la woon njëgg ma ngeen di dem kar yi ñëwaat walahu zanantu annahu aduwwun ma taxallaft waat naa ko ci yàlla këne bu ma amoon njort lu lu mu ndaw ndaw njortu këne boo ba ngay génn di nga dajeeg sa noon de wallahi man Usayd ibn Hudayr ma taxallaftu doonuma woon kononte kon doonuma woon wuute bésu Badr boobu huwa min al mu'miniina sadaqu ma aahadu llaha alayhi kii dafa bokk ci ñooñu Seydina Usayd yonent alayhi salaatu wassalaam ne ko sadaqta wax nga dëgg boo xamoon ne xare la di nga ñëw waaye ngir ma nga ko tegoon kon yonent bi aleyhi noonu lañ ko accueillir fi nga xamante ne nii mooy madinatul munawwara muy dugg si imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi dañu continuer mu ne waqad talaqa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam bi haadha al-mawdi'i abu hindin mawla farwa ibn amrin al-bayaadi xajaamahu alayhi salaatu wassalaam wa ma'ahu ziqqun mamlu'un xaysa